alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaabi assaadisi wattis'iin ba'da almi'a waan abi abdillahi bilal ibn rabah radiyallahu anhu muaddini rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu ataa rasulallah annahu ataa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam liyu'dhinahu bi salatil ghadaa فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا قال فقام بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا قال law asbahtu akthara mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma rawahu abu dawud bi isnadin hasan kon al imam al hafiz an-nawawi rahimahullah mu ñuy indil kon xadis bu mujj ci suñu bunt bi ubbi woon ci jotaay bi ñu génn gisoon ci ñaari xadis ñetti xadiis yi nga xam ne bi ci biñ mujj woon a gis ma junni ak téeméer ak ñaar mu ne woon wa anha muy sayyidatu Aisha a anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala min ad wa ma fiha ah, loolu nag eh, am na luñ ci fàtte woon wax mooy côté rak'atal fajri moom la Maalik de raxibatul fajri waaw <laughs> ah, moo dafa feddale ku ci ñoom moom ñoom ñoom da nekk loo xam ne day dañ koo xemmem loo mooy yemul rek yoneen saa sam doon ko def mais yim ci liggéey rek loo xam ne xemmem loo nag képp kenn waaw loolu dañ ko fàtte woon a wax moo tax ñoom dafa nekk loo xam ne lu lu lu lu lu lu lu feddale ko la ci mazhabul lu feddale ko feddale ko ci mazhab bu al imaamu malik imaamu daari hijrati muy Euh, rak'ata euh, fajri waaw dafa feddale ko lool euh, <coughs> raxiba lañ koy wax raxibatal raxibatay fajri mooy ñoom dañ koy woowee raxiba mooy yi nga xam ne dañu xemmem lool mooy li ci yonent saa salaam wax ci ay ngëneel gis nañ ci lenn yim ne rak'atal fajri ñaari rakkaay fajar de xayrun ñoo gën moos min ad-dunya ci àddina eh, eh, wa ma fiha ak la ca nekk waaw moo tax loolu lu am am solo la hmm? eh? wa raghabu fi rak'atayni lil fajr falaysa tuqda ghayruha fima ishtahara min an-nawafil fatuqda liz-zawal kama bihi nassa Khalilun dun-nawal <laughs> fay nooy xoole <laughs> hein li ma wax dalaa xamoo lan la waraghabu fi rak'atayni lil fajar falaysa tuqda ghayruha fi mashtahar min an-nawafili fatuqda liz-zawal kama bihi nassa khalilu dhun-nawal waaw <laughs> loolu <laughs> mooy ci masalik bi la woon hmm? faslun fi tafsili ma tu'ammaru bihi al-awqaat bu Cheikhu Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim bi muy wax ci ngëneel yoo mu ne wa raghabu xemmem loo nañ lool fii rak'atayni lil fajar ci ñaari rakkaay fajar yi mooy yu naafila yi fa laysa tuqdaa baax na ba seenu am solo tax na ak ngëneel yi nga xam ne dañ ko ak loo gi dee sutu fay ghayruhuma ghayruha yu dul ñaar yii fii mastahar ci li gën a siiw ci suñu ngir mii minan nawaafil ci naafila yi naafila bu la raw rawat yi ñuy fay mooy bii moom mooy li gën siiw que ñaar yii la fa tuqba li zawal bu la rawee ñu julli euh, farata bi da ngay bàyyi ba zawal mooy balaa tisbaar daal na ko julli nga fay ko kamaa kéem li nga xam ne bihi nassa xalilun zun nawaal ci la ko xalil boroom muxtasarul xalil Cheikh xalil rahimahullah daal di yaxale boroom mayya waaw kon loolu ñoom Maliki yi ñoo koy woowe loolu li tax nag parce que euh, euh, Seydina Abdallah ibnu Umar radiyallahu taala anhu anhuma euh, dafa ne man di dégg naa te lool al imaam ku mel ne al imaamu at-Tabarani euh, euh, rahmatullah alayhi soloo na ko ci al-Kabir mu ne benn bi dafa wax daa am benn waay bu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yonent salaatu salaam doo ma tegtal ci jëf joo xamante ne nii borom bi dina ma ci jariñ dullanii ala amalin yanfa'uni Allahu bihi waaw qaala alayka bi rak'atay al-fajr fa inna fiihimaa fadiila benn waaye daa ñëw ne saa saa waa doo ma tegtal ci ñaare eh, ci jëf joo xam ne bu ma ko defee yàlla dama ciy jariñ jaare ko mu ne ko maa ngi lay dénk ñaari rakkaay fajar yi am na ci seen biir ak ngëneel ci beneen riwaaye sayyidna ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasulallah mu ne dégg naa yonent saa sallam muy wax yaqulu la tad'u rak'atayn qabla salati al-fajr fa inna fihima ar-ragha'ib ah, mu ngoog <laughs> bu leen bàyyi mukk ñaari rakka yi nga xamante ne ñoo jiitu <coughs> salaatul fajr gis nga qabla salaatil fajri moom laa wax naan la salaatu subhi bi ñuy wax dañ koy woowe salaatul fajr te leen saa saam boppam daf ko koy woowe waaw moo tax jarul yenn euh, kii yi di ci di wane ne fajar ak suba bokkuñ waaw bu dee ne ci kaw naafile yi ngay wax waaw boobu mën nga ne salaatul maa ngi ci jublu mais salaatul subhi bi farata bi dañ koy woowe salaatul faj te leen saa saam ci boppam moo ko rek gis nañ fii yàgg nañ ko gis waaw mu ne bu leen bàyyi mukk ñaari rakka laata su julli fajar bi mooy yu faratey fa inna fiihima ndax nekk na ca ñoom ay xemmem teef lay tax xemmem teef yu rëy ci borom bi dëxëñ taal imaamul ahmad ibnu muhammad solo na ba léegi jële ci ibnu umar radiyallahu anhu mu jële ñoo ne saa saa al-fajri xaafidu alayhima fa inna fiihima ar-ragha'ib comme nim ñëwee al imaam al-mundiri mu ne wattu leen ñaari rakkaay fajar yi waaw ndax nekk ne ci seen biir ñoom ñaar ar-ragha'ib looloo tax e, Maliki yi feddale ku lool ci ñoom même bu dee ne witar e, e, moo gën a feddale ko voilà waaw wal witru akadu ala al-mashhuri sunnatin bi ghayri zuri waraghabu fi rak'atayni lil fajar falaysa tuqta ghayruha fi mashtahir min an-nawafili fatuqta liz-zawal kama bihi nassa Khalilu dun-nawal voilà noonu la woon mooy witar la njëkk wax xam nga waxoon na leen jotaay bii ñu génn ci biir mazhabu Shafi'i yi rahmatullahi alayhi witar ak ñaari rakkaay fajar yi ban moo gën a ëpp ngëneel bu gën a feddale ko même bu dee ne ñoom liñ gën a dëgëral mooy comme lii Cheikh Ahmadul Xadim di wax fii radiyallahu anhu naan wal witru nag aakaru witar nag moo gën a feddale ko nag waaw alal mashhuri li gën a siiw loolu bu la ko waxee foo dégg ci ngir comme niñ ko gise woon ci ngiru Shafi'i bii weesu foo gis ñaan lay gën a siiw mooy beneen bi am nañu ko am nañu ne bukk non fajar la wala leneen la mooy <laughs> waaw min kulli sunnatin ci bépp julli boo xam ne sunna la ginnaaw farata yi bi ghayri zuuri voilà loolu lu ama solo après da ci la waxe woon liñ doon wax sànq wa raghabu fi rak'atayni lil fajar fa laysa tuqda ghayruha fi mashtahar min an-nawafili fa tuqda lil zawal kama bihi nassa xalilun zunnawal kon loolu dañu ko fàttoon wax mooy raghiba yi boo déggee maliki yi di wax raghibatul fajr ñoom sunna boobu lañ tudde loolu moom moom képp kopp koo xam ne moom la ñu raxiba waaw tellement mooy solo gi ci am non seulement yoon saa salaam da koo saxoo comme li ñu waxoon dañuy koy tàmbali ci jotaay bee ñu weesu waaye non seulement digg ci ay yii ci ay buuñaa ay mbir yoo xamante ne yu wóor wóor wóor yoo xam ne ëpp naa tàggane wallahu taala alam léegi bu ñëwee ci hadith mille cent trois mais <laughs> hadith liñ jàng sànq te waxoon nañ la mooy bu mujj mooy hadithu saxaaba boo xam ne ñu ngi koy dóor a gis te tey lañ koy mujjee gis insha allahu taala mooy riyaad bi yëpp benn xadiis la fi am moo mais ay ay ay ay mbiram jeexagul waaw muy Seydina Bilal <laughs> Seydina Bilal rahmatullah alayhi <laughs> waaw moom euh, waxoon nañ la gisoon nañ dinañ ñëw ci euh, buñ ñëwee ci wàllu koor gi yeneen saa saa am di wax naan euh, bilaal <laughs> inna bilalan yu'adhinu bi layla voilà mais loolu dañ koo tudd noonu voilà ca xadis mille deux cent trente bi loolu ñëwagul ñun ñu ngi ci mille cent trois waaw mooy euh, loolu euh, téeméer ak fanweeru xadis bu <laughs> ñu koy gis tour à euh, Zeydina wa mawlana Bilal rahmatullahi alayhi wa radiya anhu kon mu ne waa nabi abdillah mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dakkanta la moo doon abu abdillah loolu nag mooy li gën a am na ñu ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Abdil Karim ñi ne Abu Amr euh, hmm, wa ardaah mu ne moom kan mooy kan mu ne Bilaal ibn Rabaah di Bilaal di Rabaah radiyallahu anhu muazzini rasulillah nekkoon noddukat bi gën a siiw bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu kaana moom Seydina Bilaal moo nettal hadiis mu ne moom <laughs> ata rasulallahi dafa dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li yudinahu bi salaatil ghada ngir daal di koy yëgal euh, moom laa la doon wax ne mooy nodd ba pare waaye bu julli jotee ñu dem gis kilifa ga walla imam bi dugg noddukat bi dem yëgal ko ngir mu ñëw julli loolu sunna la yeneen saa saa ko doon def moo tax <laughs> voilà <laughs> waaw loolu <laughs> Seydina Bilaal doon la doon def fajar gu jot yeneen saa salaam nekkul ne day noddu rek après mu xaar gaay julli tuut rek mu génn non Seydina Bilaal mooy ñëw fekk ko ñëw na koy baax na mooy bu gisee nit ñi bari ñëw nañu dugg si nañ ñi julli nañ ñaari rakka yi ba pare fajar yi ba loolu gis nit ñi bari léegi nag mu jóg dem ci yeneen saa salaam daal di koy yëgal waaw ah, kay loolu loolu sunna la <laughs> voilà mais euh, kër yeneen saa salaam dafa tax koloo ak euh, jàkka ji waaw waaw léegi Seydina Bilaal nag nee na di ñëw ci yonent bi saa salaam li yu'dinahu ngir mu yëgal ko al iz mooy al izaanu mooy al i'laamu mooy publicité <laughs> léegi publicité waaye non mooy yëgle waaw publicité looy publicité loolu Seydina Bilaal di publicité moom mooy yëgal <laughs> mooy yëgal ngir mu yëgal bi salaatil ghadaat yonent saa salaam ne ko nit ñi ah kii nañu kon baax na ngir mu génn ñëw ñu julli. fa shaghalat Aïsha Seydina Bilaal nag bi muy ñëw comme que jour boobu euh, yeneen saa sax nekk Sayyidatu Aïsha la nekk <laughs> foofu moo doon ayam <laughs> Sey euh, euh, léegi Seydina Bilaal bi muy ñëw Sayyidatu Aïsha di wax ak moom nag laata muy yëgal yonent bi alayhi salaam naan ko kaay <laughs> di wax ak moom moom moo ko pro moo ko moo ko moo ko préoccupé. Euh, radiyallahu anha bilalan mooy moom moo ko doon laaj ay mbir bi sa sa'alatu an doon laaj Seydina Bilal am lu mu ko doon laaj léegi nag bon comme que Seydina Bilal dafa génn ci jàkk di dugg te dañu doon xëcc rido bi dugg néeg yonente bi alayhi salaam muy nekk Sayyidatu Aisha moom mu mu dajeeg Sayyidatu Aisha nag di wax ak moom euh, am lu mu koy laaj Seydina Bilal di ko tontu nag ñu nekk di wax ci loolu hatta fadahahu subh bi ñu nekkee di di wax Sayyidatu Aisha ñuy wax noonu jékki wax nga xam naa gudd na tuuti <laughs> neen après xatta fadahu sum jékk rek suba ji way suba ji bett ko kay leer nañ waaw mooy ak leeram mooy bayaat bi waaw al afdah mooy al abyad boo xamante ne mooy lu leer mais nag du leer boo xam ne bu leer nañ la liñ naan blanc immaculé leer nañ àggul ci nañ waaye leer na nag <laughs> waaw waaw <laughs> mooy mbir mi wuññeeku mu leer waaw am am na eh, ñu ko luy hatta fasahahu waaw fa waaw mais benn la rek am ñu ne eh, mooy eh, <laughs> non maanaam wadahahu mooy tabayyana subhu jiddan comme ni ko borom awnul ma'bud waxe al-azim al-abadi radiyallahu anhu wa mu na <laughs> mooy li nga xamante ne moo moo mooy mbir mi feeñ leer na mooy ñu ngi suba la ñu ngi ci suba gi mais leer na mooy ñu ngi ci waxtu wi mais nag leer na parce que bu kenn yaakaar rek jullit suba moom il faut mu lëndëm bu xasee leer rek mooy jeex na léegi non non bu jant bi génnagul yaa ngi ci waxtu wi voilà léegi nag mbir mi leer na waaw mu ne bu ko defee nag mu feeñ le fait que bon xaw na euh, xeetu yëge diggu ndaw ci waxtu wi gamam ba tax waxtu wi euh, euh, fe affaire bi leer nii <laughs> comme nit koo xam ne am loo doon nëbb après mbir ya feeñ waaw moom la naan loolu am nañu wax lu mel noonu mais daal mooy mbir mi leer. waaw moom daal daa nekk di wax Sayyidatu Aisha Sayyidatu Aisha moo ñëw di ko laaj Sayyidina Bilaal ñëw ngir woo Yonent sallallahu ko kañ julli Sayyidatu Aisha am lu mu koy laaj Sayyidina Bilaal di wax ak moom di wax ak moom di wax ak moom jékki rek affaire bi leer <laughs> moom mooy waxtaan ba xaw a jël quelque kii quand léegi nag bii loolu xewee yii qaala fa qaama Bilaalun Sayyidina Bilaal seetlu affaire bi fa qaama Bilaalun fa aadanahu bis-salaa léegi nag Sayyidina Bilaal daal di gaaw waaw. wii dem ci yeneen saa salaam fekk ko fam kii jege fam nekk fa aadanahu bis salaa eh, di ko yëgal julli ah yoon saa salaam julli julli ji wataaba aadanahu mu wax ko ko waxaat ko ko mooy toftale ko <laughs> waxaat ko ngir <laughs> ah amaana yoon saa salaam daf ma déggul fi mu nekk waaw. waaw da benn rideau moo ne newoon ca gannaaw tax yeneen saa salaam doon ak <laughs> doon doon am lu muy def ci biir léegi nag salam yaxruj waaye li mu def noonu yëgal wax waxaat. doon ñu ñooñ doon ñëw këcc mbiri rek duggu non léegi <laughs> waaye fa lam yaxruj rasulullah sallallahu yoneen saa sam génnul léegi nag bon sëy naa bi affaire xaw koo jaaxal après fa lam maa xaraja salla bi naas yoneen saa sam jékki rek daal di génn bu ma génnee daal di jiite nit ñi léegi nag bon bi mu jiitee nit ñi bon sëy naa Bilaal gis na ne bon <laughs> waxtu wi en du waxtu wi lañ doon julli quoi waaw mooy doon nag ndax yoneen saa sam da doon teel julli Euh, euh, julli suba ji ci njaal benn waxtu bi lool moo tax xadiisu Muwatta ba <laughs> euh, doon wax ne jigéen ñi yeneen saa salaam da doon jóge ci julli ji bu ko defee jigéen ñi di di dem bu ñuy dem ñu ngay gàccoo ah <laughs> seen seen seen seen làmbaaya duñ leen xàmmee ndax taraayu lëndëm gi waaw ko loolu day ware ne kon ñoom euh, dañ doon teel a julli quoi waaye sauf que léegi nag bii nag bon affaire bi daa leer quoi suy naa bi laa nag affaire bi xaw koo <laughs> xaw ko kii quoi <laughs> man de saay <laughs> tey moom tey moom yaa yaa quelque chose waaw ah. luy daal yaa quelque chose quoi parce que yoleen saa salaam heure bii nii ñun den nañ teela julli ko wala <laughs> te Sayyidatu Aysa moo nett woon hadis boobu waaw jigéen ñi nga xam dañ doon fekke julli ji ak yonent bi alayhi faj wa salaam salaatul fajri gis nga foofu mu tudd ko salaatul fajri waaw nga xam ne mutalaffi'aatin bi muruutihinna thumma yanqalibna ilaa buyuutihinna xiina yaqdiina salaa laa ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas waaw muy xadis boobu nekk ci saxiix yi waaw moom muy Sayyidatu Aisha mi soxlaaloon Seydina Bilaal ba tax affaire bi weex moom mu ngi ci Muwatta tamit moom moo ko solo ak euh, ashaabu sunan indi nañ ko mooy ñoom noonu lañ dañ ko doon teel a julli loolu moo tax Seydina Bilaal nag radiyallahu anhu bon bi mu gisee ne bon tey daal. léegi nag Seydina Bilaal nag bi ñu jullee ba pare nag bon muy ut mu bëgg a wax lan moo tax yonent saa salaam ngir mu xamal ko li xew daal li tax eh, ñu julli heure bii moom mu yéex a ñëw ci yonent bi saa salaam di ko yëgal ah mu ne ko nag <laughs> fala fala maa xaraja bi nag yonent saa salaam jiite leen ba pare wa axbarahu naa Bilaal nag ah xabaare ko ndax boo defee tamit loo xam ne jàpp. ah jàpp nga ne kilifa gi kat doon woon jëflanteel nii te la ma doon jëflanteel moo a mat lii ma def bu dee daa am tax tax ngant bu tax na nga doon def manoo ko defoo ko defe woon ni tey ah bu boobaa baax na tamit nga leeral moo tax Seydina Bilaal leeral lu tax wa axbarahu bu xabaar yonent bi alayhi salaam ne ko nag anna Aïshata shaghalathu ah bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan mu ne ko ah non yonent saa salaam nag boo gisee lii mooy Aïsha bi may ñëw di la yëgal si ngir nga génn ñëw julli si Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha moom mooma. préoccupé ci benn mbir bu ma doon laaj ba mbir mi far leer nañ ma nekk fa di ko tontu ba mbir mi leer nañ nag wa annahu léegi nag pare na ci côté boobu mu ne waa yeneen saa saa mu bëgg a xam lan moo bi ma lay <laughs> gis nga siy teggin bi ma la koy yëgal ni <laughs> ma lay yëgal naan la ngir nga ñëw julli wax naa ko moom la naan euh, mu mu Seyna Bilaal daal di koy fat wa taabaa moom lay wax moom lay fa aadanahu bi salaa wa taabaa aadanahu mu. yow yaa yoneen saa salaam waaw ci julli ji rafet waat yu mel noonu yëglewaat yoneen saa salaam génnul ba ni mu rek mu daal di génn après loolu nag la la Seydina Bilaal nag bëgg xam nag mu ne wa annahu abta'a alayhi bil xuruj <laughs> waaw léegi euh, que ne saa salaam waaw ta moom yéexe nga que pour génn quoi bi ma même malgré loolu fa leeroon na. <laughs> fa mu ne ko yoneen saa sallam ne ko inni kuntu rak'atu rak'atay al-fajr damaa nekkoon bi ñu may dégg naa la waaye daa fekkoon ma doon julli ñaari rakkaay fajar yi fa qaala sayyidina Bilaal ne ko ya rasuulallah ne ndawal yàlla saa sallam innaka asbahta jiddan yow heure boobu nga ko julli loolu leeroon na nañ mooy heure ndax moom daa nekk di wax sayyidatu Aysa lu gudd léegi ndekete moom ba mu ciy bàyyi xel ni i yëf yi leer na muy dem di wax yoneen saa salam ndekete yoo ba muy woo yoneen saa salam yoneen saa heure boobu la nekkoon di julli ñaari rakkaay fajar yi te xam nañ dina ñëw ci bunt bi ñu tegu ni ko doon gàttale par rapport ak ni mu doon jullee waaw tax fiif rakatayil fajr léegi rek Seydina Bilaal nag affaire boobu jaaxal ne yoneen saa salam mais yoneen bi kon heure boobu nga julli bi affaire bi leeroon na de yoneen innaka yow asbahta xayran jiddan mooy mbir mi leeroon na qaala yeneen saa saam ne Seydina Bilaal law asbahtu bu ma xëyoon aksara mimma asbahtu lu gën a bari waxtu wi ma def wi ñu amoon tay jii léegi nga xam ne bi ñuy julli léegi fajar gi weex na mooy feefe mooy jant bi génn ñun ci waxtu voilà mais leer na même loolu bu ma ko amoon laata may julli julli suba farata ji la rakatuhuma dinaa leen rakka dinaa leen julli ñaari rakkaay fajar yi wa ahsantuhuma waaye duma leen taf tafee julli parax parax boo xamante ne nii de wa ahsantuhuma te dinaa leen rafetal wa ajmaltuhuma te dinaa leen eh, taaral waaw Allahu akbar jamaal dinaa ko ci def bam rafet waaw ngir sama borom man <laughs> rawahu hadis bi ko al imaamu Abu Daawud di al Abu Daawud as-Sijizi as-Sijistaani rahimahullah bi isnaadin ci càllal boo xam ne xasanin bu baax la léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce doo moom dong ko solo ñu ne la déet sëriñam al Ahmadu ibnu Muhammad hmm? jiitu woon na ko ci takki moom mii la ko solo même yoon bi mooy ci Seydina Ahmad la ko jëlee moom al ibnu euh, euh, euh, Abu Daawud mu indi. même càllale bi ko imaam Ahmad indee ci musnad bi càllale boobu la même chose mu ne kon al imaam Abu Dawud kitaabu salaa baabu tafrii' abwaabi tatawwu' wa rak'aati sunna baabu fii taxfiifihimaa mu ne haddasanaa Ahmad ibn Hanbal mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ahmad ibn Hanbal di Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilaal ibn Asad ibn Idriis ibn Abdillah ibn Hayyaan ibn Abdillah ibn Anas ibn Awf ibn Qaasim ibn Maazin ibn Shaybaan moo tax ñu naan ko ash-Shaybani Abu Abdillah az-Zuhli ah, al-Marwazi al-Baghdadi moom mu ngi gane àddina la 164 waaw la 164 génn àddina la 241 nekkoon imaamu ahlu sunnati wal jamaa muy ki nga xam ne mooy tabaqa dix mooy seen porte drapeau ci tabaqaat yi euh, euh, classification yi al imaam al hafiz def kii mooy boroom ngir mi bokk ci euh, kenn ci ñeenti ngir yi mooy ki ci mujj mooy al imaamu ahmad ibnu muhammad nga xam ne moom kenn dootu ko présenté rahmatullah alay ibnu hanbal rahmatullah alay qaala mu ne haddathana waxoon nañ la waa sunanul waa kutubu sitta ñi ci nekk taalibe ci imaam ahmad mu imaamul buxaari imaam muslim imaam Abu Dawud moom mii moo ci gënoon a taqoo ak imaam Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi eh? <coughs> al imaam kii al imaam at-Tirmidhi rahimahullah xam nga hadis bi ñu génn eh, ci eh, jotaay bi ñu génn bu sayyidatu Aisha bi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha bim ne an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mun rak'atal fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha imaamu Tirmidi xam nga waxoon nañ la bokk nañ ñu ko solo moom bu la ko ëndi ci jële ko ci Salih ibn Abdillah at-Tirmidi sëriñam boobu di Salih ibn Abdillah at-Tirmidi muy Salih ibn Abdillah ibn Zakwan al-Bahili Abu Abdillah at-Tirmidi euh, dëkkoon Baghdad rahimahullah génn àddina la cent deux cent trente ci wuute am nañu ne deux cent trente et am ñu ne noonu le deux cent trente neuf en tout cas diggante boobu ci la génn àddina moom bi mu ëndee càllaleem boobu imaam at yi dane nag gis nga sama sëriñ bi Salih ibn Abdillah at-Tirmidhi mooy ñoo bokkoon dëkk Tirmidhi waaye moom daa dëkkoon Baghdad eh, la mujjoon nekk moom mu ne waqad rawaa Ahmad ibn Hanbal an Salih ibn Abdillah at-Tirmidhi hadiisan mu ne Salih <laughs> bii nii imaam Ahmad nee na jëlee na ci moom benn xadis am na xadis bu mu soloo ci moom te imaamu xam nga jotewul imaamu Ahmad waaw mooy jotewu ko moom du sëriñam direct voilà ñoom ay taalibeem taalibe imaamu Ahmad yi ñooy sëriñu imaam at yi ñoom imaam Abu Dawud yi ñoom sëriñ la ci imaamu Tirmidhi moom la naan Abu Dawud as-Sijizi moom la koy woowe léeg-léeg <laughs> gis nañ ko fi ci Riyad bi keroog mu naan te Abu Dawud nee na ma <laughs> nee na <laughs> waaw dégg naa Abu Daawuda di Sulaymaan ibn Asaf mi ak Sijizi mi ngi ak ñoom imaamul Buxaari imaam Muslim ñooy ay sëriñam lañ ñooñu ñooy ay sëriñam di intermédiaire am ak imaam Abu Ahmad sauf que daa ci sëriñ boo xamante ne imaamu Ahmad ci boppam moom jële na ci moom voilà moo tax mu doon lool moom al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi kon al imaam Abu Daawuda bu ñëwaatee kon mu ne haddathana Ahmad ibn Hanbal qaala ah haddathana Abul Mughira hmm? imaam Ahmad rahimahullah mu ne nettali nañu Abul Mughira di Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani Abul Mughira ash-Shami al-Himsi rahimahullah gane addina la 130 génn addina la 212 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn al-Ala mu ne ki ñu nettali ma Abdullah ibn al-Ala di Abdullah ibn al-Ala ibn Zibr ibn Utarid ibn Amr ibn Hijr ibn Hajar ibn Hajar ibn Hajar ibn Munqidh ibn Usama ibn al-Ja'd ar-Rib'i rahimahullah Abu Zibr ñi ne Abu Abdirrahman ash-Shami ad-Dimashqi ar-Rib'i gane àddina la 75 génn àddina la 164 rahmatullahi alayhi qala man haddathani léegi euh, attention xaaral Abul Mughira moom lan la bu imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na ci Taqrib Taqrib at-Tahdhib bi ko imaam uh, muy Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani bi ko imaam uh, kii jële Ahmad nee na siqa la kanta mu ne haddatha Abdullah ibn al-Ala mu jële ci Abdullah ibn al-Ala moom itam nee na ci siqa Abdullah Abdullah ku wér la lu tax ñuy lijjanti li li imaam at-Tirmidhi uh, an-Nawawi ne bi isnaadin hasanin léeg-léeg ñu fàtte koo def rahmatullah alayhi kon Abdullah ibn al-Ala mu ne haddathani nettali na man dong Abu Ziyada Ubaydullah ibn Ziyada al nettali na ku ñu naan Abu Ziyada nan la tuddoon mu ne Ubaydullah ibn Ziyada ah, al-Kindi ñii ne al-Bakri al-Wa'ili ash-Shami ad ta'ala Abu Ziyada ash kon ad-Dimashqi al-Wa'iliyu kii imaamul hafiz ibn Hajar nee na thiqatun waaye